mooy kon il faut pas être euh, nga woru waaw fii mu ne foo nekke di wax na la leer ne bés boo jàppee ne yaa gën a xam nit ñi yaa gën a sànku ñëpp yaa gën a réer ñëpp borom bi nag daa def ne yenn yi am na ñoo xam ne amuñu jotu def li ngay def ndax am na yeneeni obligation yu ñu am loolu dëgg la am na ñoo xam ne ñoom amaana leneen moo leen moo leen moo leen gàllankoor léegi li ñuy mooy dañuy déglu léegi yow nga yaakaar ne fii ma ne yaa leen dina xam mooy yow yaa wéri ni <laughs> kon nag mu ngi noonu ala unabbiukum waaw ay di di jàngale par des questions par des questionnements ba pare ak répété gi ñu doon wax ne mooy nit ki am njàngalem dafa war a leer waaw waaw yonent bi alay saa salam répété ko ñetti yoon ndax tamit waaye seddali ko ndax am solo li nga xam ne moom lay wax waaw wax nañ la nettalib sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhuma ne yonent bi alay saa salam doonul woon sarda hadis yi nii mooy di ko rat di ko kii noonu ah yoor comme ni ngeen di def moom da doon répété waaw qulna bala te tamit façon technique de njàngale la moo xam ne day day day attirer moo taxoon sànq maanaam la alaa bi <laughs> moo taxoon ma may tàmbali ma xaw a mooy façon questionnement yooyu day attirer euh, yu nabbihu talib day attirer attention wu ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam mooy jàng waaw est-ce que ngeen ma xamal leen ni est-ce que ngeen ma yóbbu leen Badar <laughs> gaa yi bëggu ngeen a dem Badara waaw bëggu ngeen a dem Hunayn ñu ne waaw ñu ne bismillah waaw wa yawma Hunayn tàmbale alquran dugg nag ci lan moo waral affaire bi ak nan la demee ak xabaar ak xare baag nam demee yoo yële mooy nit ñi dañuy gis attention wu ko boo ñëwoon rek bon Hunayn nag li wut nangam alors que mooy nit ñi mën nañu nekk sax mais boo nee est bëggu ngeen ma xabaareel leen. gars yi ne ah ne tekk. waaw bu dee ñu xam-xam ñor balaa li saxaaba yi wax la ñuy wax balaa ya rasulallah léegi nag mu des alkabair mooy lan waaw mais bakar yu mag yi loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute kayfa nadbatu alkabair nan nañuy takke kabira mais daal li ci gën a dëgër insha allah parce que boroom xam-xam yi ci boppam dañoo wuute sax est-ce que kabira ak saxira am na est-ce que am na bakkaar yi luñ naan bakkaar bu mag ak bu ndaw am na ñoo xam ne te loolu luñ jële woon la ci mawlaana ibn abbas même bu dee deuxième wax bi ñuy wax jële nañ ko ci moom këne non non kabira ak ñeneen ñoo xam dañ ne non kabira amul di kabira ak saxira amul bàkkaar yi daal bàkkaar yi yëpp a mag waaw bàkkaar bu ndaw amul mooy mooy cette distinction là hein n'a pas lieu lu tax parce que affaire bi lenn rek la waaw lenn kese la mooy bàkkaar yi yu rëy kese fi am waaw waaw lu tax parce que nga xool ka ngay ka ngay moy muy borom bi na mu toll kon képp ku yàlla diglee képp ku ko moy la nga def lu rëy la <laughs> waaw lépp lu yàlla tere képp ku ko def loolu kabira la waaw te loolu ku mel ne al al al imaam al ustaaz abu ishaq al isfirayini al shaafi'i rahimahullahu taala moom loolu la jàpp. wax jooju waaw imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah soloo na ko ci ñu ne ñoo xóotal masala mi waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim la grande majorité même wax jooju wax nañ la jëlee nañ ko mooy jamaahiru salaf wal xalaf jëlee nañ ko tamit ci Ibnu Abbaas kenn dëgg-dëgg bàkkaar yi nag am na luñ naan saxiira ak kabira bàkkaar bu mag ak bàkkaar bu ndaw am na waaw te loolu dafa leer ci alquran. in tajtanibu kaba'ira ma na an borom bi nee na bu ngeen moytandikoo yu mag yi ñu leen di yi ñu leen di eh, eh, aaya bi di leen ko tere mooy yu mag yan mooy bàkkaari nukaffir ankum sayyi'atikum waaw dina yeen faral li nga xamante ne nii mooy seen bàkkaari wa nudkhilkum mudxalan karima waaw ma dugal leen dugguwaay boo xam ne bu tedd la kon le fait mu ne ñi nga xamante ne nii mooy euh, bu ngeen mooy tëndakuloo yu rëy yu ñu di tere dinañ leen jéggal seen yu ndaw yi parce que yow boo boo mooy tëndakoo loolu euh, yee dala eh, borom bi loolu day xam ne kii moom def na li mu war a def waaw def na li nga xamante ne moom la war a def réeréer li ay rëcc rëcc la koy jàppe daal di lay jéggal moom borom bi tabaraka wa taala moo tax it ci suuratu najmi mu ne woon alladina yajtanibuuna kabaa'ira al ismi wal fawaahisha illa lamam waaw waaw ñi nga xamante ne nii ñooy moytandiku kabaa'ira al ismi bakkaar yu mag ya wal fawaahisha ak ñoom fii wal illa lamam bam des yu ndaw mooy yi nga xam ne daa naqaree mooy tandaku ta ay bàkkaara mais waa ji yu mag yi mu ngi fexe ba di kii mu ne inna rabbaka wasi'ul maghfira waaw borom beeka yaatu wër ba ak ak yeneeni texte yoo xam ne dañuy leeral fi ne kabira ak saghira am na te boo gisee nusuusu shari'ati que ça soit alquran ak sunna mooy da ciy am ñépp xam nañ ne fii mu ne hein rayub ci euh, euh, rayub nit ray nit moo gën a garaaw moo gën a garaaw quand même euh, tëj sa buntu néeg réeral caabi ja ba pare naan sàngara <laughs> wa def nga lu garaaw ci naan sàngara waaye bëlee ko gën a garaaw mooy bakkan nga faat nit nga rey waaw même bu dee yépp bàkkar léegi nag bu ñu xamee loolu kon mu leer mu des mu def waa nan la ñuy mooy li ñu waxoon sànq kayfa nadbatu al al al kabira nan la ñuy takke bàkkaar ba ne lii bu mag la nan lañ koy xame dañ naan la mooy loolu liñ jële ci mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu ak ñu bari moom lañu wax am na nag ay wute yu bari am na ñenn ñi comme al imam al al al al Ghazali al Abu Hamid radiyallahu anhu naan lépp loo xam bàkkaar booy def di ko di ko di ko woyofal bépp bàkkaar booy def di ko woyofal yëgal na loolu bàkkaar bu mag la waaw mais bon ak yeneen yu mu ci teg waaye loolu insha allah dañ lay wax rek li nga xam ne moom lañ jàpp ne moo gën a dëgër te boroom xam-xam yu bari loolu lañ tënk mooy lim Ibn Abbas liñ jële ci moom mooy bépp bàkkaar boo xam ne boroom bi daf cee tëkku nit ñi sawara walla am mbugal ne ku ko def na ngeen ko teg pen teg ci xadd walla laan wala mu ne rëbb na borom bi rëbb na ku def lii comme bu ne euh, borom bi rëbb na kiy meesu kii kiy yokkal karaw ak sag ko yokkal waaw laana allahu man ghayyara mana manaar al waaw ak yu mel noonu mooy foo gis rek mu am laana ah ñooñee loolu bàkkaar bu mag la ak laana rasulullah ndawal yàlla li rëbb na ak loo xamante ne dañ naan la boo ko defee di nga am pen dinañ la ku sàcc nag daleen loxoom dañuy xam ne kon sàcc bàkkaar bu rëy la waaye képp koo xam ne def na lii borom bi tëkku na la buggal mu tar moo xam ne moo lay xaar fil aaxira fi dunya wal loolu bàkkaar bu mag la voilà kon mu ngi noonu ak boo xam ne dafa am ngandum ngandum daan buñ ci teg loolu boo ko gisee rek da ngay xam ne lii bàkkaar bu mag la kon leer na kon loolu insha allah mooy li ñuy tënke bàkkaar bu bu bu bu bu mooy waaw moo ay zina ay njaaloo ay sàcc ay fayn wax lu ak shahadatu zur di def ay faux témoignage di wax yoo xam ne lu dëgg ba pare naan diwa ko def signé ne diwa ko signé mool mooy shahadatu zur mooy ngay kàccel ah, man de seede naa ne diw moo def lii alors que waxoo dëgg loolu noonu mag la moom la yeneen saa salaam di wax léegi nag bi mu leen laajee est-ce que leen xabaare ah bi akbaril kabaa'ir kon kabaa'ir boo loolu nag du lu ñuy takk lool lu ñu fàtte woon la kabaa'ir yi bakkaar yu mag yi nekk loo xam dañ naan ah set la comme yi mu tudd ah, euh, mais comme yenn xadiis yi kabira yi lii la sit li lim juróom-ñaar wala juróom ñun foog ne déedéet moo tax Mawlana Ibn Abbas bañ ko laajee dane ndax set la mu ne soixante-dix la gën a jege benn mu ne sept cent la gën a jege ki so ki nekk set mooy ne du lu ñuy takk mooy tënk bi mooy lii foo gisee bàkkaar boo xamante ne borom bi daf cee tënk euh, euh, di teg wala daal di ciy tëkkoo ne ku def lii euh, def leen ko lii wala mu ne laana rëbb na ak ci nga xamante ne nii mooy borom bi nee na wax na ne ah. kooku dees na ko mbugal bu defee lii wala li nga xamante ne nii yu mel noonu foo ko gisee ak tëkk gu rëy mbugal mu rëy moo xam àddina ak alaaxira yooyu yépp ñooy bàkkaar yu mag amul nag luñ leen di lim dëgg la am na boroom xam-xam ku mel na al imaam ad-Dahabi yu bind na al-Kabaa'ir benn téere bu xam ne al-Kabaa'ir la ci def mais bul dem jàpp ne loolu fexe la waaw déedéet mu ngi noonu. ak tamit bépp bàkkaar boo xam ne nit ki comme ni niñ ko jëlee ci ñoom euh, lenn ci saxaaba yi euh, que mooy bàkkaar booy xeeb bu nekk day mujj nekk kabira waaw waaw mooy di wuy ci bàkkaar bu ndaw loolu day mujj nekk kabira waaw loolu day nekk kabira ci boppam mooy bàkkaar bu mag lay mujj nekk waaw voilà kon nag loolu lu ama am solo la waaw la saghirata mal istighfar wala amulu euh, bakkaar bu bu laa kaba laa kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr wala amul bakkaar bu ndaw bu dee ne amul bakkaar mag bu dee ne saa boo defee jéggalu te sincère ci digganteeg sa borom te doo ci nangoo delluwaat waaye ah léeg-léeg nag boroom bi daal di lay daal di lay nattoo nga delluwaat waaye amul li nga xamante ne mooy al al al al al bàkkaar bu bu ndaw bu dee ne da ci sax di ci wéy di continuer kon nag mu ngi noonu rek kon loolu lu ama am solo la kon ah, boo fi di wéy ci bàkkaar bu ndaw naan damay continuer naan garaawul garaawul day mujj nekk li nga xamante ne mooy bàkkaar bu mag lay nekk kon nag mu ngi noonu de ak bépp bàkkaar boo xam ne da koy da nga koo da nga koo néewal dara di continuer di def na la leer ne loolu ci boppam mooy wane ne yow day mujj nekk li nga xamante ne nii. mooy bàkkaar la boo xam ne bu pataa lay doon bu rëy lay doon kon nag mu ngi noonu le hein waaw la kabirata ma al istighfar wala ma israr mu ngi noonu le kon nag ginnaaw loolu yonent bi saa saam nag kon ginnaaw bi gisee kabaa'ir yi li wax ne niñ koy takkeek yooyu te tamit amul lim voilà amul lim buñ naan temps la déedéet waaw borom xam-xam dañuy lim yenn yi wala yi gën a mag comme yeneen tubaab yi saa saab li mu lim nii tekkiwul na yi kese la léegi yi ci des jeex na non mooy bokk na ci yi gën bokk na ci yi gën a al ishraaku billah loolu taxawoon nañ ci bokkaale yàlla wa huquuqul waalidayni ak di ñaawi jëme sa waajur waaw mooy contraire al ihsaanu al birru birrul waalidayni mooy daal lépp loo xamante ne daf doal al aqu mooy ak dog waaw ndax le fait que ngay désobéir sa parent mooy dongaleen lépp loo xamante ne nii du bàkkaar xanaa la du lépp luñ leen digal kii la bu dee bàkkaar lañ leen digal wa in borom bee ñu ko wa in jahadaka ala an bi ma laysa laka bi bila laysa laka bi ilm fala tuti'huma bu dee ne say waajur nag cette fois ci dañoo fexe def lépp ngir ubbi yulli seen day coono ah ngir nga bokkaale ma ak loo xam ne amoo ci benn preuve tax doo ca ma sam preuve de toute am preuve mooy bokkaale bu ñu la ko digalee mooy bokkaale dañu ko tudd ndax moo gën a rëy lépp lu ñu digal muy mooy yàlla falaatu taxu ma bu leen ko waaw waaw malgré toppoo leen ci loolee ñu la digal te baaxul waaye wa sahibhuma fi dunya ma'rufa bul ne comme que digal nañ ma ba léegi jeex na man dootuma leen defalati dara lu baax man dootuma leen nangootil luñ ma waxati ma bañ déedéet wa sahibhuma malgré loolu bañal leen loolu waaye nag yeneen yëpp te tamit nga def ko bil ma'ruf ne euh, euh, gàntal leen ci loo xam ne ak teggin la ah lii de comme la ñu waxoon ah wax dëgg yàlla voilà faseel sa faam bi lu tax parce que bon moom ah, ñeeño la ñun biir lañ da ngay bañ waaw léegi nag nga wax ko cee teggin ah man de wax dëgg yàlla moom man de amul ku ma leen gënal ci kaw suuf de waaye de Eh, ginnaaw njàngale ginnaaw yonent bi alay saa saama kum njàngaleem waaw te comme que nag lii ngeen may digal daa wuteeg moom ah man nag manumaa demee ndax moom mi nga xam ne moo ñu bokk yulif ñun ñëpp de moo ñu ne ku la digal mooy yàlla loo xam ne daal eh, du lu bu ko wax sax mooy yàlla voilà mooy loo xam ne daal gërëm loowul sariya bu ba sariya yonent saa salaam bu ko topp kon nag loolu daal moo tax duñu ko man léegi nag. buñ xëyee bëgg nga defaral leen seen lal bi nga xam ne daa wekkeeku nga defar ko bul ne ah non ñoo ma diggaloon mbokkaale kon nag man dara fii dootuma ko do déedéet voilà wala ma nar a dem fenn ñu ne ma bul dem voilà dafa may dem du farata du dara ah ma toog ngir ndax dañ laa bëgg a gis bëgg a nekk ak yow nga man nga nangu toog même bu dee sa copain yëpp nga fa nga ne ah garaawul finalement man je décommande parce que finalement ma mère wala mon père wala les deux ils m'ont dit de rester bon grawul dem leen après bon on verra quoi voilà neexu la waaye nga def loolu loolu la wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kon nag xuquuq nag mooy nga ne man sama yoon na ci voilà man yooyu yëpp au lieu ngay rafetal jëme ci ñoom di leen topp ci dagan yi fañ nekkul mooy yàlla même bu dee neexu la yow nga ne yow nag bi gën a garaaw nag mooy yi nga xamante ne moom farata la nga topp leen ci nga bañ waaw loolu moo gën a garaaw ak yi nga xam ne bu baax la sax yooyu xattaa lu baax moo tax yonent saa salaam ne woon waa ji dellul sa saw ñaari waajur ya nga xam ne nee nga ba nga fay génn ñëw ci man ngir jihaat si ak ngir ngir gàddaay si ñu ngay jooy demal fa adhik fa adhikhuma kama abkaytahuma nga reetaan lool leen def ci seen xol ak mbégte comme ni nga leen jooy loolu ba nga fay jóge voilà kon nag wa huququl walidayn deuxième kon ñaawe te wax nañ la loolu lëkkaaleem ak aaya ba nga xam ne wa qada rabbuka ci wàllu li nga xam ne mooy jokk mbokk la doon wax ak li boroom bi digle ak tab teg ci li nga xam ne mooy waajur yi naka noonu nag euh, euh, euh, wéetal yàlla la njëkk a wax wa qadaa rabbuka laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana rafetal ci say waajur léegi nag contraire bi mooy bokkaale yàlla ak ñaawe ci say waajur mooy li uquuq waaw waaw waaw taaka garaaw yooyu gis ay xadiis yu bari ci biir yoo xamante ne nii ah, mooy képp koo xamante ne loolooy sa projet bi yoboo nga teg ko ci suuf sinon doo baax le ëllëg ak àllaaxira fi yog àllaaxira say mbir day karek voilà kon nag mu ngi noonu le ah kon yonent bi alayhi salatu daal di ciy teg mu ne wa kaana muttaki'a kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi comme niñ la ko waxe sànq mooy tahrimul uquq mooy deuxième position ginnaaw xaqu yàlla mu ngi jaamu ko te duñ ko wéetaale dara duñ ko bokkaale dara boobu bu garaaw boobu noonu mooy boo ko bokkaalee bi ci tegu gën a rëy mooy lan mooy nga ñaawi jëme ci say waajur di leen désobéir ak ñaawi jëme ci ñoom waaw di leen jànnee ko daan leen uf mooy uf bi mooy di leen wax lu ñaaw waaw pas ne leen fuuf de déet di leen wax wax yu ñaaw wax yu génn gaam yoo tegginuwul ak yu mel noonu ba pare wala tanharhuma mooy yim wax foofu yëpp ne bu ko def yow nag ta def loolu mooy loolu mooy firi oku xanaa taqul lawuma uffin mooy ngay wax yooyu wax yu salte wax yu ñaaw wax yu jégg ñàkk teggin boo ñëwee ñoom ñëpp ñu ne teg ndax mi nga reewee te ñoom xam nga ne manuñ law la dara waaw wala tanharuma di leen gëdd waaw waqul lahuma qawlan ma'rufa yow nga leen di wax wax joo xam ne waxu gëdd ak waxu kii waaw waaw yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy uqu kon nag mu ne wa kaana muttaki'a léegi nag ñetteel bi yeneen saa salaam dafa suunu woon fa jalasa mu defarwaat bu baax toogaat defaraat jekkaay yi taaru woon na ba pare mu gën a tee taaru sallallahu alayhi wa sallam mu ne alaa waawee mooy déglu leen surtout bi lu tax mu préciser bii te bii yéen njëkk tudd ko gën a garaaw parce que bii nii nit ñi dañ koy foowee dégleeg dañu jàpp ni bii garaaw moom laa la wax ne bokk na ci bàkkaar yu mag yi bépp bàkkaar booy foowee di ko ñàkkal solo même bu dee bu ndaw la bay mujj nekk bàkkaar bu mag te yonent bay sa sam li mu wax fii dañ ko fii mën a jële mu jóg to mu defarwaat bu baax bi muy wax dafa dafa def comme nii soon wéeru bi muy wax nii mu defarwaat bu baax toogaat bu baax kay mais ala wa qawlu zuur ala waawe ala yëgu ngeen ma yëgal leen ala nee naa wa qawlu zuur ak waxu tecc ak waxu loo xam ne calomnie la lu dëgg wax ju ñaaw waaw kadib nga koy wax mu leer na la kadib la nga koy wax wa shahadatu zuur ak di seede faux témoignage waaw ñëw ne waaw sawaay bëgg rek mere nga nit ki mere nga nit ki bëggoo nit ki nga dem di ko fenal nga dem di ko fenal waaw naan woy waaw bëgg yow bëggoo nga tuumaal ko walla moom moo jël li moo def lii après autorités yi jàpp ko waaw moo xam nag policier nga walla loo man di doon homme de loi loolu pëpp ci yam moo témoignage bi mooy li nga xam ne xam nga France bari na en tout cas bi ñu koy tuumaali policier te loolu après vidéo yu bari day ñëw ci ginnaaw wanne li ñu waxoon du dëgg waaw yow nag boo dee jullit amul nga naan man bon je suis en France je suis laïque bi ya nga ngaa <laughs> nga ñëw am bavure ak gone yi ci mbedd yi boo yi taxawaalu ci mbedd yi bool yi taxawaalu ci mbedd yi nga am ak ñoom problème ba pare nga ñëw comme que yaa tooñ ñoom ñoo def lu dul noonu nga mais def nga loo xamante ni yow ta déontologie da la koo tere la police ñi ñu war a intervenir ak ñi ñu war a yow respecté woo léegi def nga def faux témoignage woo ci poste bi wax leen mbir mi décrire leen affaire bi ni mel ba pare def benn bind observation def ne mbir mi nii la walla témoigner yow ak sa collègue yi ngeen nar comme ni mu fi paree naan walla moom moo ñu doon jéema moo ñu doon songu duñ on s'est défendu légitime défense alors que waxul dëgg waa deful dara yow yaa jël bal nekk ko tuy ci bopp walla sa collègue bi nga ñëw xam ne sa collègue bi li mu wax du dëgg même bu dee du yow yaa tiire nga ñëw nangu signé quand même ne li mu wax dëgg la waaye waaye c'était de la légitime défense il il voulait foncer sur nous finalement c'est pourquoi on a tiré on a fait des sommations alors que dara bu ci dëgg loolu noonu ngandu bakkar la faux témoignage waaw nga nekk monsieur le procureur wala yooyu yëpp monsieur le juge ak yëpp loo man di doonaa boo ci yem amul homme de tenue là je un avocat je suis yu mel noonu tax ngay faire des faux témoignages wal iyaadu billah man ant yow yaay kat da ngaa rek waaw yonent bi alayhi salaam dafa dafa dafa wéeru woon mu toogaat bu baax ni ala wa qawlu zuur te waxu ko ñetti yoon comme li wax ala unal bu ko ne dafa nekk di ko répété di ko répété di ko répété di ko répété di ko répété ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ba saaba yi ni nii ka neexoon mu noppi mooy noppal noppalu ndax am nañ cofeel gu rëy ci yonent saa saam gis nañ ne affaire bi yitteel na ko mais ñoom jàpp nañu mais mu ngi continuer ndax am solo les faux témoignages nga xam ne léegi monnaie courante la nit ñi mii kat ci dañ koy dañ dañ koy dafa mel ni il il ment comme il respire ni ñuy noyyee la génnee comme si noonu la génnee fen yee kat yi nga ñëw ne diw moo def lii te leer na leen defu <laughs> parce que lan vous êtes des opposants politiques xam nga au Sénégal ñu ngi dem ci wàllu élection nee nañ bu dee sax dina am <laughs> waaw bu dee sax bu dee sax dina am bu dee sax dina am <laughs> nee nañ ñu ngi ci lépp mais ku nekk di nga gis ñu bari di permettre di wax ci xaqu ay seen opposants ak yooyu yoo xam ne ñoom ñi koy wax xam nañ ne du dëgg waaye nañ ko wax ba pare dañuy dem ba mujj convaincre ñenn ñi ci gën a yées seen bopp que ne li ñu wax dëgg la tax xam nañ ne du dëgg ay mythomane yu mag ah ñooñu yonent xanaa déggu yonent bi alayhi salaatu salaam ni toog defarwaat bu baax ba muy wax bokkaale yàlla defarwul ba muy wax ñaawe ci say waajur defarwaatul waaye ba muy wax lu garaaw lii faux témoignage ak wax ci nit lu dëgg xawlu zuur mu dafa toogaat di ko répéter. ñaata nit lañ del lañ yóbbu ci kaso bi te li ko waral mooy ak faux témoignage nit moo témoigné loo xam ne du dëgg tax koo xam ne père de famille la wala koo xam ne même du père de famille yaayam yaakaar na ci moom baayam wala am na lu mu war a def ci société bi am na ay yitteem yu mu war a def sa wax tax ñu daal di koy laq jant bi amul procès suñu réew yee nga xam ne duñ la dugalee rëbës boo mayul fa lañ lay bës ba nga yàqu fa lañ lay baax ñu bàyyi la foofu ci lan ci waxu koo xamante ne da doon kàcc nee na yaa def ñi benn femme bu taxaw ne yaa ko siif ñu jàpp la yóbbu moom mu nekk di gunda di ci mbedd ñu xam ne moo ci nekk laa ilaha illa allah seet ko moom kooku fan lay mujj ndaw soos tuumaal al abriya al athar tuumaal leen ci seen der yàq seen der loolu moo tax métier journalisme léegi niñ koy doxalee mu mu mu jara seetaat waaw toog di tuuma nit ñi parce que lan te un journaliste t'as après t'as la carte professionnelle est-ce que ça te fait un super homme boo xamante ni lu la neex wax xawlu jour bi yonent bi saa saam di moyta doxaloo yow bokkoo ci en tant que journaliste ah tax nga yàq nit ñi ngir jaay bi papier der nii moo xam nag politicien la moo xam président la moo xam député la moo xam ab baara yi nde ñoom ñépp a ci yàlla te nag bàkkaar dina rëy selon ka nga tooñ fa mu tolloo waaw nga yàq deru koo xam ne boo yàqee deram ñépp a ko yëg bokkul ak nga yàq deru koo xam ne boo ko waxee ñu bari xamuñu ko sax waaye am nga bàkkaar sokk day gën a tee ngir faire du papier wala nga ne yow ab faux oustaz nga bu taxaw fee parce que oustaz diw moom li muy wax dëgg la yoo xamante ne nii manoo ko nii xamoo looy def nga ñëw di ko tuumaal di wax ay wax yu ñaaw naan yéen a xamoon rek diw diw de façon kat ci ay kat ci yoo xam ne yaa ko créé ala wa qawlu zuur la yoneen saa sala wax ala wa shahadatu allah ak ak garaaw non ah, nii lii hmm. wallahi war nañ koo dégg dégg di ko saa bu ñu xëyee jaroon na sax ñu koy ñu koy teg bind ko suñu kanam def ko ci suñu xëy waxu yonent bi alayhi salaam bi ala wa qawlu zuur surtout au temps des réseaux sociaux jamono yi nekk réseaux sociaux yi ñu mu baree ku nekk di publier lu la neex yow mi nga xamante ne nii moo tax yonent bi alayhi salaam waxoon ci saxiixu imaamu muslim ci muqaddima képp koo xam ne dafa nettali wax joo xam ne gis na ne lii mooy wóoru ko wóoru ko mu ñëw di ko publier wala di ko nettali fa huwa ahadul kaddaabin kooku kenn la ci ket ket yow ci chaîne des des des des menteurs tu es benn kii nga benn benn kii nga chaîne ci chaîne bi benn benn lon o kii nga wërngal nga ci chaîne ket gi yow ci nga wal iyaazu billah wal iyaazu billah ku nekk di kacc ku nekk di teg ñoom daal bu ñu bu ñu àndoon yow ils sont prêts à tout ci wax sa der bu dul dëgg ne yaa def lii ñeme taxaw te amuñu benn preuve ñaan bu ñu newoon ci réewum sharia rëq nañ seen digg mu yàgg wallah waaw waaw waaye nag <laughs> wallahi war nañoo bàyyi xel lii jàpp di publier rek waaw yow bokk nga ci maillon bi luñ la waaye jox nga publier whatsapp statut wala yónnee ñeneen seen groupe ci yoo xam ne du dara lu dul dee jóg ah engrossé dee njaay ci yoo xam ne lu dëgg te dee njaay moo xam nañ kañ limaam bi limaamu kon bi moo def nangam te dara du ñu am na seen preuve wala yaa bi bi ak ay faux témoignage waaw te nag faux témoignage bi attention de ñun duñ ci bàyyi xel parce que buñ bëggee dara dañuy jàpp ne garaawul buñ bëggee dara dañuy jàpp ne garaawul waaw faux témoignage ci wàllu uta <coughs> nit papier nga def faux témoignage <laughs> waaw loolu la ñu foog ne ñun loolu garaawul parce que non dara fii non non non non <coughs> ngay jikko pour jullit ñi kese nga def ay faux témoignage ay faux signature ay faux engagement wala iyadu billah a'adana allahu min hada aslahana allahu wa kon nag ñu yem noonu insha allah ah, bii di ñëw léegi des na ñu ne ko mu koy répété di ko répété ndax garaaw kon wax nañ la ne du moo gën a garaaw ñaari wax waaye mooy nit dañ koy sàggane te dañ koy gaaw dugg ci bii te alxasadu wal mooy ki iñaan ak mer mi bañ ko day yóbbu ñu bari ci lii ak noonoo day tax faux témoignage ak wax ju ñaaw ci nit dalee na yomb a yàlla moom daanaka ki xamul daal xam na ne baaxul waaw ñaaw ci jëme ci say say waaju l'expérience le montre nit ñi kese day xam ne lii du rafetul ñaan bakkan day ànd ak moom lu nit ki bu bëggee dara bakkan bi da ko ciy pousse te mu simple nekk lu yomb lu nit ñuy def ba pare nag di ut ay faux lay yu ñuy def seen xel yi di di di jéem a daganal li nga xam ne moom lañ def ci lu ñaaw ci seen faux témoignage qawlu zur wa shahadatu zur sahaba yi radiyallahu anhu pour tëj mu ne daa nekk def de demi di ko répété di ko répété di ko répété ba ñu ne ko laytaha sakat laytahu sakat ak a neexoon waaye mu noppi ndax nit ki tamit del bàyyi xel taalibe bi sëriñ bi xaalu sëriñ bi boo gisee ne sonn na wala lii ah nga yéene ah waaye aka neexoon de sëriñ bi kii nangam ak loolu nit waaw même bu dee waxuñu ko ko ndax yërmande guñ am ci moom ah yeneen trois cent cent dégg nañu waaye aka neexoon mooy ñëwuñ naan ko yeneen saa salaam aka neexoon nga noppi lépp dañoo dog mais am gi ñeewante googu ci moom gis lii mu wax tax mu defar danger bu rëy bi ci nekk ak yàq gi muy yàq ak yitte gi mu ko kon nag jàngalekat bi kiy jàng nay xool xaalu ki jàngale waaw waaw di ko yërëm ci yenn yi waaw di amum ñeewante ci yenn yi kon nag mu ngi noon ñu yem nii hadis bi war na ñëwaat hadis mille cinq cent cinquante insha allahu taala ci téere bi kon ñu yem noonu